uxilla lakum leylata alsiyaami alrafathu ila nisaaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum wa cafaa cankum falaana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayyana lakum alxaytu alabyadu min alxayti alaswadi min alfajr summa atimmu siyaama ila alleyl wala tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid tilka xuduudu allahi falaa taqrabuuhaa kadalika yubayyinu allahu aayaatihi linnaasi lacallahum yattaquun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya beeg juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar kon gisoon nañu ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna <coughs> ana moo waral wàccug laaya bi ci xew-xewul ansaar yi boobale ak seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu anhuma wa ardaahuma suñu boroom new xilla daganal nañ leen daganal nañ lakum ñeel leen laylata siyam mooy guddik koor gi mooy koor gi weeru koor gi gudd yi daganal nañ leen arrafasu mooy aljimaa comme ni ko al imaamu ibnu Abbaas mooy li nga xam ne moo jëm ci sëy mooy li nga xam ne am ay rapport yi nga xamante ne nii ak sa soxna ak yéen seen soxna yi ilaa nisaaikum suñu boroom daganal nañ leen loolu le ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañ leen waxoon ku xasa nelaw mooy jeex na boo yeewoo moom yi ni naka noonu it lekk tamit mooy tamit daganal nañ leen lekk ndax fu ñu leen daganale léegi moo bu guddi jotatee mooy bu timis gi jotee <clears throat> ba nga xamante ne nii ci la dog jot jeex na léegi mooy daganal naa leen li nga xamante ne mooy ar rafasu mooy aljimaa mooy li nga xamante ne nii mooy jote ak seen soxna yi kon lekk moom waxi nopp ilaa nisaaikum ca seen soxna ya hunna yëg leen ne ñoom da ñoom jigéen ñi libaasun lakum seeni yére lañu wa antum te yéen libaasun lahun yéen góor ñi yéenay seeni yére loolu mooy sutura gi nga xamante ne nii ñaar ñiy dencante loolu moo war a dox seen diggante nga xam ne nit ki ni nga ne moo yére ki nga nekk yéreem gis nga yére ak la muy muur la mu xam ne ñooy ñooy taqaloo di laalante saa su ne noonee moo tax ñu tudde ko noonu mooy ñooy suturaalante nekkul nekk ci sëy yow lu la ci neexul rek nga génn wax ko say xarit yawit ku góor ki dem wax ko say xarit yow ndaw si nga wax ko say xarit déedéet doo muñal dara sa boroom kër waaye sa boroom kër du la muñal dara déedéet suñu boroom tabaaraka wa na ne hunna libaasun <coughs> lakum wa antum libaasun lahun ay yére lañ ngir yéen <laughs> ñoom ay yére lañ ngir yéen waaye yéen nag ay yére ngeen ngir ñoom te ci ngeen di dale comme ni mu waxoon ne li taskunu ilayha <clears throat> kon nag mu ngi noonu la nga xamante ne nii ku nekk day mën a laal li nga xamante ne nii di jonjoo ak moroomam comme ni yére di jonjoog la nga xam ne moom lay nekk loo xam ne moom lay aar mu ne alimallahu borom bi xam na annakum kana yéen am na ci yéen de kuntum yéen de nekkoon ngeen taxtaanuuna anfusakum doon wor li nga xamante ne mooy seen bopp mooy lan mooy li nga xamante ne nii mooy li dina Omar noonu def loolu la tudd na taxtaanuuna anfusakum mooy ne loolu nga xam ne bon moom fi mu ko tegoon daa jàppoon ne femme bi day ut ay lay kese quoi waaye loolu le nu mu ci man di demee mooy ne mbir ma ah conséquence ba du këpp lu dul ca ko def ak ña ko def waaye nag loolu borom di ne fa taaba aleykum mooy ne tegu leen ci benn daan walla mooy daal dina leen nangul delloo si leen nangu seenu tuub wa afa ankum te jéggal na leen ca la ngeen defoon kii joteeg li nga xamante ne mooy soxnaam ci weeru koor ginnaaw bam nelawee te moom wax nag ko waaye mu jàppoon ne day wax lu ko neex kese kon nag wa afa ankum mu jéggal leen nefal aana léegi nag mooy kon lii bokk na ci li nga xam ne gisoon nañ keroog bi ñuy gis maanan sax minaaya lépp loo xamante ne dañ ko teggi yëkkati ko ci laaya boo xamante ne nii dañoo dindi atte ba indi beneen dinañ indi bu mel ni moom walla bu ko gën alhamdulillah dinañ indi bu ko gën wala bu mel ni moom gisoon nañ ci an-nasikh man mansukh li nga xamante ne mooy laaya yi nga xam ne mooy lii at yëkkati at ak la muy yëkkati bii nag ci la mooy ne lii nii moo ñëw daal di nag a daal di teggi atte ba nga xam ne moom lañ la waxoon ne ku xasal nelaw moom lekk ak jote sa soxna loolu lépp dañ la koy tere mu ne <coughs> kon nag falaana léegi na man ngeen a joteeg ñoom man ngeen a jonjoog seen soxna yi de wabtahu ma kataba Allahu lakum ta ngeen sàkk takk bu ngeen di joteeg ñoom li borom bi tabaraka wa la bind ngir ñeen <coughs> am nañu ne loolu mooy doom li nga xamante ne boo nit ki buy jotee soxnaam mooy na ngeen ci nekk ñoo xam ne da ngeen ci am am yéene am doom waaye am ñu ne noonon mooy la leen di may li nga xam ne permission ngeen mën a joteeg ñoom loolu la bind ci yéen daal di koy farat dogal ci yéen yombalal leen ko daal di leen koy daganal kon nag loolu la de <coughs> kon nag loolu la waaye loolu li gën a dëgër mooy ne tekkiwul ne nit buy su joteeg soxnaam par force da cee war yéene doom loolu déedéet parce que loolu comme ni nga xamante ne nii noonee la siiwe ci fuqaha uye lu ñu xam la rahmatullahi alayhim <coughs> que ne nit ki mën naa am doom dëgg la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ne dee leen denc ñi nga xamante ne ñooy jur ñi nga xam ne dañoo mën a jur denc leen leen ta tazaw tazawwajul wa tazaw tazawwajul wadudal wadud ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne da ngeen leen di dañu soppalu lool tam am possibilité te man di am doom léegi nag mu ne ndax man damay njëkkalanteeg yeneen xeet yi ci yéen laay laay puukarewoo ci kanamu yeneen xeet yi yawmal qiyaama di njëkkal di ëppalanteeg ñoom loolu dëgg la waaye loolu lépp nekk loo xamante ne amru amru amru fard la du amru wujub du loo xamante ne digalu farata la comme ni nga xamante ne nii foog naa waxoon nañ ko ba ñuy gis ne ayatu nuur saxaaba ya nga xam ne ñoo doon def azlu alhamdulillah nga xam ne dañuy jotee seeni soxna buñ ñëwee ba man yu bi war a génn ñu daal di koy tuur ci suuf ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu yéen a ngi koy def ñu ne waaw mu ne loolu de lépp lu borom bi bëgg a bind ci doom bu bëggee bind bakkan lool manuñ ci dara loolu moo taxoon Seydina ku mel ni ñoom Seydina Jaabir radiyallahu anhu ne kunna nazil wal qur'anu yanzil ne ñun de dañ doon def azl al qur'an doon wàcc te wu ñu dara bu amoon lenn lu ñu ci tere kon noon te kon doon nañu ko tere loolu lépp day wane na kon mbir mii nii tekkiwul wabtahu ma awlaadakum kene loolu mooy sàkku leen li borom bi bind mooy doom ut am doom ci bu ngeen di joteeg seen soxna loolu du farata wala mooy ku ku bëgg nan nga ko cee yéene waaye ku ci bëgg am bànneex kese ndax bañ a tàbbi ci li nga xamante ne nii mooy njaaloo kooku mën naa ci ngir loolu la de léegi kon mu ne wa kulu lekk leen washrabu te na ngeen naan kon nag léegi <clears throat> wax na ci wàllu sëy léegi nag mu ngi ñëw di wax lekk ak naan mu ne wa kulu lekk leen washrabu te ngeen naan hatta ba ni nga xamante ne nii la ko al-khayt al-abyad ci lay leere ci yéen buum gi nga xam ne dafa weex ci ngeen di mën a ràññeewee buum gi nga xam ne dafa weex min al-khayt al-aswad ci buum gi nga xam ne dafa ñuul min faj fajr ci bëcc ci ci ci fajar ji summa ginnaaw gi atimmu ngeen mottali as-siyaama koor gi ilal layli ci guddi mooy bu fajar xare koor gi jot na képp koo xam ne danaan man jàkkaay baay diw laay xaar noddagul la kooku mooy ki nga xamante ne wallahi kooku moo woyofal diineem ndax fajar jot mu naan man dégg gu ki ma bëgg dégg ne moom moom lay xaar di lekk kese kooku na xam ne moom fowewul lu du diineem kooku de diineem daal dinay woyof lool ci moom kon nag suñu boroom mooy gis nga bu fajar gi jotee noddu na ñoom nodduñu loolu du ci dara mooy mbir mi jot na de ku lekkati mooy yow ci ndékki nga dëkk mu ne nag rumma ginnaaw gi atimul siyaama ilal layl léegi foofu lay tàmbalee bu xaja fajar gi xaree ba ni nga xamante ne nii ci la jant bi di sowe mooy ci la timis gi di dugg loolu nag mooy diggante boobu asiyaamu mooy téye sa bopp mooy yow lekk ceeg woor ak li nga xamante ne mooy jote muy relation sexuelle yooyu yëpp dañ la koy xaraamal te dafa nekk loo xam ne dafa xaraam waaye képp koo xamante ne nii insha allahu taala lii ñuy wax mooy li gën a dëgër même bu dee am na guute kene képp koo xam ne dafa lekk te ko walla juum kooku comme li yonent salaatu wassalaam wax kooku nekkul lu dul borom bi moo ko leel ta moo ko nandal kooku mooy man naa continuer wooram ta du fay dara ala asaxi qawli ulama a dëgër ci waxu borom xam-xam yi rahmatullahi ginnaaw gi ngeen matal as-siyaama ju koor gi timis ga wala tubashiru lii nag mooy laaya bi al-xayt al-abyad min al-xayt al-aswad loolu bi mu bi mu nga xam ne ci la wàcc ki nga xam ne mooy sayyidina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala taala anhu wa arda comme ni nga xam ne noonu la nekk ci saxiixayn ak musnad al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al jamii nee na man daal damaa jël sama buum gu weex ak sama buum gu ñuul teg nag waa yow teg ko ci sama ñegenaay jàpp nag jóg nag guddi di xëdd di lekk di xool buum yi di xool di lekk waaye daal man ba ma leen di ràññee mbir mi dafa leer naññ ba ma xëyee nag ma daal di ñëw ak samay buum ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ko ni ma def mu daal di may reetaan léegi nag ne ma déedéet ci gàttal daal ne ma déedéet yow bayaadun nahaari min sawaadin lay ne weexaayu bëccëg gi buy dugg si mooy fajar gi ci lëndëmu guddi gi loolee la la sa boroom di wax waaye waxu la nga yor ay buum yoo xamante ne nii moom ngay moom ngay xoole ndax dugg fajar gi génn na am dugg noonu kon loolu men naa tela mu ne wala tubashiruhun te ñoom nag seen soxna yi bu leen jonjoog ñoom te bu leen joteeg ñoom wa antum te yéen aakifuuna fil masaajid yéen a ngi def intikaaf ci jàkka yi ndax intikaaf ak tey intikaaf masoon nañ ko gis ci siira bi walillahi alhamdu wal minna ndax bokk na ci li nga xamante ne mooy charte intikaaf mooy ci jàkk kese lañ ko mën a defee waaye est-ce que moom ci koor kese lañ koy defee mooy il faut nit ki wooraale loolu gisoon nañ ne loolu ginu la dëgër nit ki buy dem ci jàkka yi saa su ne même buy dem di julli ji tisbaar tàkkusaan ak waxtu yi man naa li nga xamante ne ni yéene ne moom dama fay def rek waxtu ya ma fay def ba ni may génnewaat ci jàkka ji loolu lépp mën naa koo yéene itikaaf suñu boroom nag ne waa bu leen nag bu leen jonjoo aka nekk koo xam ne da ngeen di ra di di di touché wante di laalanteeg jonjoog seen soxna yi fekk yéen a ngi nekk ñoo xam ne da ngeen di itikaaf ci jàkka yi mu ne tilka lii lépp nag ma fi wax nag latte yi ma fi waleeral yi hududullah ñooy dexelu yàlla yi frontière u yàlla yi nga xamante ne rëdd na leen ne bu ko kenn jéggi nag fala taqrabuha bu leen ko jege mukk bay def ci yenn yi nga xam ne moom laa xaraamal fii mu ne kadhalika naka nii de yubayyinu allahu la borom di tabaraka wa di leerale ayaatihi laayaam yi linnaasi ngir nit ñi ngir jullit ñi nga xam ne ñoo nangoo gëm seen borom tabaraka wa taala la'allahum bu ko defee ñu amug ragal yàlla